léegi euh, lii nag imaam al yi nag am na lu tax lu mu wax ah euh, al moo ko tudd ci al-Mustadrak kene sababu loolu al-Waaqidi di Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidiyu bokkoon ci kilifaay boroom xam-xamu siira yi waaye matruk la ci wàllu xadiis mooy koo xam ne waxam jarrabaay dàq ganaar mu ne li waral lool nag mooy dafa am benn gént bu mu gént bu ko yàlla wan moom ak gis ak gént gu mu yàlla def mu gis ko te dafa gis kenn ci ñi nga xam ne shuhadaa u badar yi kenn ci ñoom di mubashir al mubashir ibn abdil munzir moom euh, moo ko ne ne ko anta qaadimun alayna fi hadhihi al mu daal di koy nettali ne ko yaa ngi ñëw ci ñun yow mii de Abdallah ci dégmal nga di ñëw ci ñun ci fan yi di ñëw nee na mu dem wax ko yonent bi yi saa saa yonent bi yi saa saa ne ko hadihi shahada ne ko loolu nga gis sa gént ko dëgg la loolu mooy da ngay faatu ci toolu xare te xare bi ci teg woon bi présenté woon mooy Uhud mais loolu xam nga ne càllale bi dëgërul imaamul Waaqidi moo ko nettali tawal Waaqidi ma'ruf wallahu taala alam kon nag mu ngi noonu waaw kon na euh, wallahu taala alam kon loolu mooy lëkkaale bi tax hadis bi imaam indi ko fi mooy nit ki way ngëm yàlla boo xamante ne xolam parce mbir yëpp afet li ñu teree gis la réalité pure mooy taq-taq yu nekk suñu biir ak suñu xol waaye bu suñuy xol sellee ba set wecc ah kiiraay bi loolu mooy kiiraay yi taq-taq yi ñooy kiiraay yi tax duñu gis dëgg dëgg li nga xam ne loolu mooy réalité yi képp nag koo xam ne sa xool set na wecc mooy li gis réalité yi ak yi nga xam ne sax xewagul ak xam-xam yoo xam ne sax fu xóot la borom bi dal ko yombal te foofu la koy jaarale ndax dootoo amati barrière rek yooyu waaw borom bi di la xamal di sotti ci sa xol ay xeetu xam-xam yoo xamante ne ci ngay waxe wallahu taala alam leneen luñ ciy jànge mooy euh, nit li Abdallah ibn euh, Amr ba waalidu Jaabir def mooy lim wax Jaabir parce am na yenn riwaay yoo xam ne yu nettali affaire bi yu dul lii dana ko xare bi agsi na waaye maag yow manuñoo dem parce que xale yu ndaw ay sëru sëy naa jaabir ay rakkam yu jigéen yu loo xamante ne dañoo ndawe fokk maag yow kenn ciy dem man maay dem yow nga des bu ma demee dénk ko wax ko lii loolu dañuy xam ne tamit mooy nit il faut pas muy fuir ses responsabilités yow nit ki bu borom bi defee nga am soxna wala soxna si nga am borom kër ngeen ñëw ba am njaboot il n'est pas question ngeen am njaboot ba pare ngeen def ay jëfi irresponsable xan mooy toppatoo xale yi ku nekk naan man saab liggéey laatal waaw moom daal nu seeyaa bi demee rek kii moom salarié la keneen ki chef d'entreprise la auto-entrepreneur la wala chef d'entreprise waaw ku ci nekk ci ñoom ñaar ñu bëgg a passer seen dund gi yépp ci seenu liggéey ak seeni mbir nan la chiffre d'affaires yi di yokkee nan laa gën a am ay prime ca fële saa ma kiiwee chiffre yi di gin a baax may gin a am déet léegi entre temps les gone prime ñoom xale yi kenn du leen yar waaw boo xëyee daanaka doo leen yóbbu école sax fekk na nga dem nunu nga ut wala koo xam ne moo leen di déposer añ nga bàyyi leen cantine en France wala en Europe en Occident wala en Canada feneen ak feneen après ngoon gi sax yow doo leen jëli ki leen di jëli mooy nunu bi wala ki nga leen kiiwal ah te boo ñëwee léeg-léeg boo leen gisee daanaka amu ngeen taawu waxtaan affaire diine yooyu ay ndax seen jullit yooyu sax yoon na wu ci yàlla tere seen devoir yi nga ut koo xam ne moo leen di toppatoo côté boobu moom ndax doo ko sàggane mais après nga foog ne loolu mooy dund après di ko def du lundi au vendredi bu samedi nga tëral sa programme daal di dem seeti say gaay wala ne da ngaa dem séminaire wala nangam ak nangam dimanche bi léeg-léeg duñ la gis wala buñ la kiiwee ci nelaw nga dëkk wala nekk sa téléphone wala say smartphone ak yooyu ak ci wax téléphone ak ay kii entre temps gone yi nekk lan loolu nga yaakaar ni loolu nga def ko su dund après toog foog ne yar nga leen mais yaroo ñii loolu irresponsabilité la. kii ba mu ñu waree dem foo xamante ne mën nañu faa faatu xam nga lu doon faatu la woon ñun faatu kan moo ñu rey ne dem leen dee ñun kenn waxuñu dem leen dee <laughs> ñun kenn waxuñu dem leen dee soyez des responsables gis nga nit dafa am foo xam ne boo fa tollee fokk nga def ay choix soit tu choisis ta carrière wala tu choisis ta famille wala nga boole les deux juste milieu di nga liggéey waaye nag liggéey bi du la yàqal yar sa njaboot. loolu mooy alwasatiya mais bëgg a jël lépp topp njaboot gi fële toppatoo liggéey bu waaye daw rek xam nga rek affaire bi non moom kay doy na waar addina bi doy na waar ma ne yooyu waxi caaxaan la looloo fi mas am da ngaa yaakaar nañ njëkk ña amuñu woon dara luñ def amuñu woon ay yitteeg ay soxla yu leen doon téye mais ay choix la waaw bàyyee sa doom ci ay ay ay animateur ay centre aéré tout le temps waaw comme son nom l'indique li ma waxoon ca siira ba aéré waaw bàyyi leen ak ay jigéen ñu saggan ñu leen di jàngal fecc ak way dinañ ay activité ludique waaye dinañ jàng ruuti mais ñooñu du ñu modèle ñoo xam ne bu tàngee ay mini lañuy ñuy sol ay mini jupe maanaam jupe sax loo xam ne ci pooj ba ca kaw a kaw a kaw foofu lay nekk ay jigéen nga xam ne bu sëggee yàlla subhanallah ñooñu nga booleeg sa doom ñoo ñoo koy yor toute la journée yow entre temps yaa ngi seen liggéey madam mu ngi seen mu ngi seen bu liggéey tubaab yi ils ne sont pas aussi irresponsables xam nga tubaab yi loolu mooy seen seen dund ñoom mais bés bu ñu amee loo xamante ne il faut xale yi am ñu leen yor kenn ku nekk ak ñoom lu ci bari am na ñoo xam ne ay directrices lañuy doon fañ nekk ay chef de projet. entreprise ñu am doom joo xam ne il faut am ku rester ñoom ñu pare démissionner de leur poste walla ñu def kii à l'amiable waaw ñu daal di bàyyi liggéey bi toppatoo seen doom vingt quatre heures sur vingt quatre loolu yombuñu kenn ki di liggéey kenn ki mooy assurer nga kër gi te du nekk femme bi amul qualification de de bal chef la fam ne woon mais mu xam ne njaboot moo ëpp doole loolu wax ak boroom këram ñu d'accord léegi il y aura qu'un seul salaire ci kër gi li ci des man je reste là je garde les enfants je me m'occupe de l'éducation waaye nekk ci kër gi tamit dëkk téléphone yan nga bañ fee new gën ñu bari yëfi caaxaan yooyu la ñuy def ils sont là wala elles sont là waaye xale yi ci télé bi lañ leen bàyyee ñoom entre temps ñu nekk ci niig bi yor seen téléphone di waxtaan ak seen xarit yeeg fee fu nekk ñu dugg faak TikTok ah Snap euh, euh, WhatsApp fu ne ñu xool ko théâtre ay sketch ay série entre ñu bàyyi gone yi fële ñu ne ñu ngi yar yaruñu tous il faut être responsable Seydina Abdallah dana Jaabir ah, man de am na moom de sax dana ko woon man bëggoon naa lool nga ñëw ànd ak man ci xare bi ba ni may gis ni ngay amee darajaay saxaada ñu faat la sama kanam waaye nag loolu manu la ne ndax damaa bàyyi dañoo bàyyi njaboot damaa bàyyi njaboot gu sew say rakk yu jigéen te foog am nga de nga toog man bu ma faatoo yow nga toppatoo leen te fayal ma samay bor sans ginnaaw leneen luñ ciy jànge mooy. Euh, mooy nit ki bu dee ko tedd la fa yow koo sopp la nga wax ko ko bu dee lool du ko lor surtout boroom xam-xam bi nitu yàlla ki moo tax mu ne ko euh, wa inni la atruku ba'di a'azzu alayya mink ma sama ginnaaw ku gën a tedd fi man ke yow xanaa ba mu des nag yonent bi alayhi salaam waaw mooy nit loolu dafa baax ci doom di ko xamal na je t'aime mon waaw ah, te quelqu'un de cher ci auprès de marque yooyu am na ñu bari dañoo am problème di wax wax yooyu alors que loolu sunna la <laughs> boo koy sax gars yi jàppale saa yi gars yi nag ñoo tubaabe nag de hey ak ñoo tubaabe alors que yaa xamut sa diine waaw ah, walla yaa billah boo xamut sa diine lépp lu normal nga ne c'est tubaabe wal iyaazu billah wal iyaazu billah leneen lees cee jànge mooy importance su bor mu ne ko waaye damaa may bor de wa inna alayya daynan faqdi damaa amay bor de na fexe taxaw ci fay ko sama gannaaw waaw am ni gars yi dañ ko sàggale quoi waaw yoo foog ne dañu ko da gars yi dañu ko sàggane sàggane sàggane ah bor moom c'est pas grave quoi moo tax ba waa ji ne yoneen saa salaam ñëw ne yoneen saa salaam waa man bu ma ñëwee daldi dëgmal ci xare bi daldi dugg ci xare bi bañ faat ma te dawuma waa yonent saa salaam fan laa jëm <laughs> waaw fan laa jëm ajjana wala mu ne ko waaw dangay ngay am shahada après waa jigi mu ne mu ne ko mu ne ko kaay kaay kaay nga ne lan lan nga wax <laughs> mu waxaat ko ko mu ne ko nag ba mu des bor de waaw illa dayn ba mu des bor waaw Jibril moo ma ko wax léegi moo ma ne bor nag day day day day téye boroom de day téye boroom de day nekk gàllankoor de waaw day nekk gàllankoor de <laughs> waaw yughfaru lish-shahidi kullu dhanb illa ad-dayn Allahu akbar waaw yeneen saa saam xadiis boobu mu ngi ci saxiixu imaam Muslim mu ne des nañu jéggal ki nga xamante ne mooy martyr bi lépp ba mu des bor bor non bor moom kenn du ko jéggal waaw ya rasulallah ara'ayta in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni xataayaay fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam na'am <laughs> waaye saa saa mais imaginez buñ ma faatee ci yoonu yàlla mais loolu day tax ñu jéggal ma samay bàkkaar yëpp yooyu saa saa am ko waaw waaw bu dee dañ laa faat kay ci yoonu yàlla fekk yow yaa ngi dëgmal waaw yow yaa ngi dëgmal muñ te sa muñ ko nga jàppe ko yaakaar ci yàlla dëgmal te wane woo gannaaw yoneen saa salaam laajaat ko ne ko loo wax mu waxaat ko ko mu ne ko ba ba mu des ci condition yi illa dayn fa inna jibril alayhi salaam qaala li dhalik mu ne ko waaye ba mu des bor de Jibril alayhi salaam moo ma wax li waaw kon euh, loolu bu ñu ko sàggane ah moo tax moom loolu la saxaaba yi xamoon moo tax mu ne man nag damaa bàyyi sama gannaaw bor nag ma ko fayal ah, nag ma ko fayal nanga al qatlu fi sabilillah yukaffaru kulla xati'a fa qaala jibrilu alayhi salaam illa dayn fa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam illa dayn alayhi salaam daa mas a wax ne faat ak faat ci toolu xare day far bépp ñaawteef bépp bàkkaar Seydina Jibril ne ko ba mu des bor yeneen saa salaam ne déglu leen ba mu des bor waaw <laughs> ah, nag moom lañ sàggane <laughs> waaw waxoon naa la ñu gën ñàkk bopp te gën bon ay jikko moom dañuy leb nit ki ba pare waa ji di leen fayeeku ñu ne lu tax mu koy fayeeku ah waaw ah, daa manula toog ba ma jox ko léegi sax dama koy sanctionné mooy même mën naa ko fay mais duma ko fay léegi waaw ñooñu mooy ñi gën a ñi nga xam ne ñoo gën a mesquin ci nit ñi ñoo yées ci nit ñi façon yu mel noonu waaw di dawloo waa ji ne dañ koy languir quoi il il va languir il va waaw balam cee jot i wax ma koy laaj waaw maa ko def sax ba ma ñëwee di lépp ay façon nit yu mel nii waaw waaye balam cee jot dina xam ne maa man la ko siqal yow yaa yées <laughs> waaw deewal nga seet wóor na boo deewee di nga am sérieux problème ci kaw noonu moo tax ñoom ñu xamoon loolu quoi mu ne ko nag ah kon nag ba mu des bor quoi léegi loolu luñ ciy jàng la importance su bor waxoon nañ la gisoon nañ yonent saa salaam njaal bennu ba muy ñëw Medina ñu bari ku ku masoon a génn àddina doonu loon nangoo day laaj balam laa jullee day laaj ndax nit ki am na bor buñ nee ko am na bor mu ne jullee leen seen néew du ko nangoo jullee bu dee amul bor mu ne leen ah euh, mu jullee ko benn bés Seyna Abu Qatada Seyna Jaabir mii sax moo nettali woon xadiis boobu benn waaye ci lamsaar yi génn àdduna yoneen saa sallam laajte ne nax am na bor ñu ne waaw yoneen saa sallam ne kon jullee leen seen néew abu Seyna Abu Qatada radiyallahu anhu xam nga mook Seydina Jaabir ñoo bokk banu Salima ñoo bokk même kii maam mu ne ah affaire bi ma ñeewantu waa ji quoi ma ne yoneen saa salam ko fay yoneen saa ne ko ah Abu Qatada yaa jël engagement ne yaa wu ne di fay bor bi mu ne ko waaw yoneen saa salam jullee ko Seydina Jaabir nee na radiyallahu anhu fi ma saa dajeek moom ne ko ndax Abu Qatada ndax fay nga bor mu naan ko déedéet ba bés ba mu nga xam ne ci la ne ko fay naa ko mu ne ko al baru def jul det mu ne léegi nii ci la deram di door a ser allahu akbar kon nag bor daa garaaw de waaw naa la gars yi moom léegi moom suñu façon wolof yi moom <laughs> boo leen di lebal ñu ëpp ci ñoom ñoom ba ñu soxlaa lañ xam bor bi mais ba nga leen bañ tegoo seen loxo lañ ko fàtte fàttelu man nañoo toog dix ans gis nga boo leen ko rappelé wul seen yoon na te loolu moom manula nekk ñoom ñépp ko fàtte de non loolu manula nekk ñépp ko fàttee doo da rek dikku ñu bon ju gaa yi euh, maase yor ko waaw wala sax nga leen koy laaj ñu lay dawloo léegi daa tax nag nit ñi ku xaw a yeewu tuuti gaa yi buñ la nee euh, ak luñ te buñ bëggee nga lebal leen ñoo dàq wax waxu ñeewant yoo xam ne yàlla xam na ne yow lu sa xol wow wow wow après da ngeen di yërëm quoi yow boo maywul sax tem doo yor liñ liñ lay laaj waaye yow yaay dem uti lebi feneen ngir jox leen alors que ñoom loolu du seen problème ah c'était juste ay manipulateurs kese lañu c'est juste des manipulateurs ba nga leen ko joxee ñu teg ci loxo yow nga ko ñàkk. mën nga leen a gis maintes fois di leen dégg maintes fois dinañu wax ci lépp ak yow ba mu des loolu mel ni daal affaire bi existé wu la après bu yàggee na yow da ngay foog ne yow sa xel mi man nga ne mais kii man réellement est-ce que na est-ce que man foogu ma yaakaaroon ne dama koo lebal alors que lebalu ko alors que yow dara yaakaaroo dara yow yaa am dara yow yaa ko lebal laa wax da di gaa yi ñoo di ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo kii rek ay baadool la rek. voilà bu ko defee nag ñu bari léegi da ngay ñëw euh, lebal ma sëñ bi boom noonu lebal wax wax wax ah, moom dafa nangam déet du loolu parce que yéen a mel nit ko ñu bon ah <laughs> waaye yow sa waay faut faut pas déconner faut pas déconner <laughs> am na ñoo xam ne boo leen lebalee ñu fay la waaye ñooñ c'est rare waaw am na ñoo xam ne sax bu ñu manul nii dem xam ne manuñoo fay dale bañ la tout dañ la koy rappeler naan la sa bor bi fàttewu ma ko ñooñu sax baax nañu mais ki nga xam ne moom après te gis nga mo mu yor ay mbiram ah di doxal ay mbiram nekk ci gundaa naataka ndoos nekk ci ay affaire mam ay projet di dox muy génne lu bari yow léeg-léeg day am problème u dépense moom moom waxuma la dépense ay noos lay organiser yoral la sa xaalis nga def mais waa ji koo fàttewala la <laughs> non mais yi dañuy noon lañuy def ba dee nag te binduñu ko fen après nag ñu am problème yow mal xiyam seen bàmmeel en tout <laughs> waaw ndax boo foogoo ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi gagné nit ki yaa ngi koy am <laughs> bàyyil ba nga dee ci noonu te waa ji jéggalu la ko nga seet ndax di wal iyaadu billah kon lii dafa am solo moo tax Seydina walidu Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu daal di koy wax nii waaw ne ko daal ah man de damaa bàyyi wa inna naa dayna bi damaa bàyyi bor de nag ma ko fayal waaye wastawsi bi axawaatika xayra na nga nekk ak sa euh, sœurs yi sa rakk yi nekkin bu rafet waaw mooy di dénkaane nit ki waajur wi baax na buy tukki dénkaane ay njabootam waaye surtout bii nii nga xam ne moom tukki la boo xam ne doo ñëwaata ah. lii moom dee la woon <laughs> waaye bu ndaw bi dangay tukki di ñëwaat yooyu yëpp ndax tamit da nga koo yaakaar kese ah man ngaa dem doo ñëwaat ainsi de suite yooyu mais kii mu ne yii yëpp ndénkaane ko ki nga xamante ne mooy doom ji di Seydina Jaabir ibn Abdillah waaw léegi nag karaama gi comme li ñu doon wax fa naa fa kaana wala qatil ni mu jàpp ne woon ne moom la ñu njëkk a faat bokk nañu moom la ñu njëkk a faat noonu la deme waaw mu ngi noonee voilà. wallahu taala alam kook eh, nag ñu fu kim naan eh, ma suul ko biñ jiwee parce que en keroog oxot gars yi dañoo ñëw waa Medina biñ déggee xabaar bi ñeen ñi ñëw di jël seen doom yi di yóbbu seen mbokk yi di yóbbu yeneen saa salaam yëg ko ne leen delloowaat leen képp ku ngeen yóbbu delloowaat leen ko fii indiwaat leen ko bu fi kenn jóge seen bàmmeel fi ñu faatoo la ci lañ leen delloosee waaw te ki ñu ki ñu ki suuloon ak Seydina Abdallah ibn ah, Amr di wa bàyyi Seydina Jaabir moo doon Amr ibnul Jamuh xaritam la woon mbokkam la woon ci waa Ansaar xaritam la woon ñoo doon ànd waaw ah, moo tax yeneen saa salaam keroog dane woon ah, ñoom ñaar ñii boole leen boole leen leen ijma'u baynahuma fa innahuma kaana mutasaadiqayni fi dunya bi ñuy suul néew yi keroog Uhud dane ñaar ñii moom boole leen leen benn xabu Abdallah ibn Amr ak Amr ibn al-Jamuh parce ñoom ñaar ay xarit lañu woon fii ci àddina boole leen leen ci benn xabru comme ni ko imaam Ibn Ishaq moo ko nettali ci al-Maghazi rahmatu jële ko ci baayam mu jële ay góor ci wàll ansaar radiyallahu anhum wa ardaahum kon mu ngi noonee bon al-Waqidi nag doon wax ne eh, rahimahullah jële ci sayyidatu Aisha mu ne moom gis na Hind bint Amr mooy sëru bàyyi mooy bàjjanu Seydina Jaabir quoi tuddoon Hind di sëru baayam mu indi benn gëléem teg ci doo baay ji parce que en fait Hind boobu euh, Amru ibnul moo doon jëkkëram te moom mooy Hind boobu sër la sëru kii la Abdallah mi jur Seydina Jaabir mu teg leen ci benn gëléem di leen yóbbu yoneen saa saam yëg ko ne leen delloo leen ñëpp fi ñu leen faatoo woon fi ñu faatoo woon te keroog xam nga yoneen saa saam da doon laaj kan moo ëpp lu mu jël ci alxuraan kooku la ñuy njëkk def ci bàmmeel bi ah loolu moo tax ñu boole leen ci benn benn xabu ah waaw léegi benn affaire nag am na mooy nga ne mais attends Seydina Jaabir da nag eh, lii xelam daa dalu ginnaaw six mois mu génne ko sulli ko après utal ko bàmmeel waaw sauf que imam kii Malik ibn Anas day jële ci Abdurrahman ibn Abi sa mu ne jote na ko loo xam ne boo balaax bi la yoo xam ne mooy càll bi àggul eh, Seydina ku mel ne al imaam ibn Abdul Barr jokkale na mbir yi mu ne Amr ibn al-Jamuh Abdallah ibn Amr al-Ansari ni dañoo nekkoon ñoo bokkoon xabru après daal di inondation yi ndox yu bari yi foofee daal di sulli jaar ci seen néew yi fañ seen xabru yi bañ bañ nekk bañ sulli leen ah ah ñu dindi leen nag ngir dóobu leen beneen bërëb te ñu ne seen lenn ci ñoom daal dinay soppeeku ñu ngi mel ni comme liñ leen siwolee démb te nekk na mu ne wa kaana bayna uhudin wa yawma xafri aw xufira anhuma sittatun wa arbauna sana mu ne te nekk na diggante xareb Uhud bañ faatoo ak bis boobee ñu leen ubbi woon génniwaat bàmmeel bi ndax inondation ya ndox ya quarante six la waa léegi looy booleeg lii mooy dañ leen ke Seyna Jaabir ne dama ko génne defal ko xabru xabru boppam dëgg la moo ko ñooñu te lool jamono yeneen saa sax après Uhud léegi bii nii ne bi quarante six ans bi ndox yi amee parce que Seyna Muawiya radiyallahu anhu moo doon def genre canalisation waaw waaw lamma daraba Muawiyatu aynahu allati marrat ala quburi shuhada infajaratil ayn alayhim ab ab ab canalisation lañ doon def ndox yu jaar par affaire bi daal di de tël <laughs> daal di dem ci seen ci ñoom nag waaw waaw léegi nag loolu waa lamsaar ya fa newoon fa ji ñoom ñu ne ñu ñëw daal di koy génne mooy bi Seydina Muawiya nekkee xalifa l'an quarante-huit wala quarante-neuf léegi ñu daal di fay ñëw génne Seydina Abdallah ibn Amr ak Seydina Abdallah ibn Euh, Amr ibn al-Jamuh Abdallah te ñu ngi yoroon ñaari burdo yoo xamante ne nii euh, dañ leen a muuroon seen xar kanam yi ah ñu ne ñu génn leen ñu ngi mel ni démb lañ leen suuloon lool imaam Ibn Ishaq moo ko soloo jële ko ci baayam tamit mu jële ko ci ay góor ay euh, paa yoo xam ne ay sahaaba la ñu bokk ci lamsaar yi waaye lii ak li sëy naa jaabiro xam nga li biñ jóge sànq benn lañ mooy bi ne ndox yi dañ leen a ñëw kiiwaat ah ndox yaa fa jaar as-saylu mooy loolu rek mooy li euh, Seydina Muawiya defoon noonu bañ génne leen te diggante boobu mu ne woon quarante six ans loolu la woon parce que quarante six quarante six quarante quarante neuf mu laa quarante neuf la voilà mooy ci jamono jamonoy Seydina Muawiya ne xalifa ci la xew-xew bii am te boobu génnewuñ leen ñoom ñaar kese ñañu suuloon foofu yépp lañ toxal moo tax léegi képp ku dem Uhud gis nga barrière yooyu ñu def lu bees loolu yeneen saa salaam suululoon jamono jooju lañ déplacé seen bàmmeel yi parce que ndox moomu noonu ñoo ñëwoon waaye doon daw daw yu metti ba daal di di sulli néew yi foofu gaa yi daal di leen toxal ënb leen fi gën kawe parce que ñoom fi ñu gaañoo xam nga xare bi ci xur yi la nekk nga xam ne ndox yi bu masee taw ndox yi fa la ñuy daw même demee foofu sax bu tawee taw yu bari foofu foofu mooy inondé ah ñoom foofu lañ suuroo foofu lañ leen suuroon léegi nag foofu lañ dindi yóbbu léegi fi ñu def barrière bi noonu waaw loolu dañ leen a toxal l'an quarante neuf ci jamonoy Seydina Muawiya léegi nag laaj bi yëpp mooy waa mais attends parce que Seydina Jaabir loolu yëpp d'accord nañ moom dane moom six mois après dafa génne baayam ci xabru bañ ko boole woon ak naa Amru ibnul Jamuh utal ko xabrun ala xida waaw bàmmeelu boppam waa léegi dan ngay boole ci te yii dañ ne ñoom bañ ko génnee ñoom ñaar ñoo nekkoon hein loolu al imam kii ne alxaafid na xajar mu ne waqad jamaa baynahuma ibnu abdil bar bi imaam ibnu abdil dafa dajale mbir yi ne moo nettali mooy dafa am mooy dafa wuute quoi voilà mais loolu problème la wo imaam alxaafid wa fiihi nadar li fi hadiisi jaabir annahu dufina dafana abaahu fi qabrin wahdahu ba'da sittati ashhur mooy yow boo nee nettali ñoo wuute mais moo bari boo mais Seydina Jaabir da ne dëgg la bañ leen di war a suul ñoom ñaar lañ booloon moo ko Amru ibnul Jamuh naa Jaabir nee na sii mois man maa dindi sama baay foofu utal ko xabru boppam léegi nan lañ mën a amee euh, quarante six ans après bi ñu bi bi ñuy sulliwaat kii bàmmeel yi ñu ànd ñu gis leen ñu ñu ñu ñu bokkaat bàmmeel loolu man nañu lool ba waaye yoo loolu seetaat leen ah <laughs> mu ne ta imaam alxam na xajar mu ne ta xadiisu Muwatta bi dane ñoom ñaar wujida fii qabrin waahidin ba'da sittatin wa arba'iina sana mooy li ñu wax sànq mooy bu jamonoy Seydina Muawiya boobu waaye ta xadiis boobu mais Abdurrahmaan ibn Abi Sansa mais foofu dane waaye ma ne ñoom dañ leen a ñoom dañ leen a fekk quarante six ans après Uhud bi ndox boobu amee ba ñu war a toxal bàmmeel yi mais ñoom lañ bokkoon ñoo bokkoon benn benn benn bàmmeel kon lool <laughs> lool nga koy nan nga koy boole hmm? léegi imaam al ne fa imma ndaal soit lii moo ne an yakuna al bi kawni ma fi qabrin waahid qurba al-mujaawara aw anna as-sayla xaraqa ahad al-qabrayni fa saara ka qabrin waahid li mën nekk <laughs> lii moom mooy dëgg nga ne leneen manu am mu ne benn mën am mooy biñ nee biñ leen di sulli bi ndox mi ñëwee di sulli néew li tax ñu ne ñoom ñoo bokk bàmmeel mooy dañoo takkaloo mooy Seydina Jaabir da koo génn ci xabru boobu mais utal ko boo xam ne moo kim ko génn ñoo takkaloo voilà léegi nag jege googu tax ñu naan ñoom bi ñëwee gis ñu nekk côte à ñu ne ñi ñoo bokk bàmmeel loolu mën a nekk wala ndox yi comme que dafa bari woon barrière bi doxoon diggante ñaari xabru yi la dindi ndax ndox mu bari ma ñëwoon ba tax ñu sulli néew yëpp yóbbu leen feneen ñu ne wala loolu lay doon lii kese mën a am <laughs> waaye loolu moo tax après ñu fekk leen mel ni benn xabru lañ nekk waaye moo sëy naa jaabir génne woon na baayam def ko ci wet gi loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg wallahu taala <laughs> ala billahi <laughs> rahimallahu al imam al hafiz quoi yaakaar naa imam Abdul Bar bu xalaatoon lii nii la koy boole parce lii rek ah, man ama la nekk waaw waaw waaw loolu moom lii insha allahu taala lii la ko waa wallahu taala alam kon nag hadis baa ngi noonu lii di karama tamit beneen karama bu nekk boo xam ne dama ko fàtte woon mooy karama bi nga xam ne moo nekk ci euh, bu bii ci tax imam andi ko fi non seulement le fait que lim gisoon ne dañ koy fa day faatu bokk njëkk faatu noonu la deme waaye mooy moom ñu fa ñu suul ko six mois après ñu génne ko ci xabroom mu mel ni nag meloon bañ koy suul parce que xam nga suuf du lekk du du du du jël euh, euh, euh, yaramu ñëpp ah waaw en général moom suuf day jël yaramu nit ñi gisoon nañ fi yeneen saa saa bi muy wax gaa yi ne ko booy booy bu ngeen ma nuyoo borom bi damay delloo sama ruux ma fay leen saa bay naan ku mais nag saa saa nan ngay defe noonu alors que waqat arimta mooy suuf si jël na la quoi mu ne ko déet mu ne leen déedéet inna allah harrama ala al ardi ajsaad al anbiya yonent yi borom bi moo xaraamal suuf muy jël di yóbbu li nga xamante ne mooy yaramu euh, yonent yi lañu saasaaw waaw te waxuma la yonent rek mais mais am na seeni taalibe yoo xam ne amawu ko doolu dara lu dul topp guñ leen topp ñoo xam ne borom bi day préserver seen corps comme ñii shuhadaa yi shuhadaa Uhud yi nii nga xam ne après quarante six amul kenn koo xam ne keroog bañ lay sulli ay yàq lañ lañ lañ yëkkati noonu di ko yóbbu déedéet sa yaram moo intact quarante six après bi leen suulee jamonoy xilaafa sayyidina Muawiya la quarante neuf radiyallahu an ashaabi rasulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam loolu dañ ko naroon a fàtte ci karaame awliya yi euh, mooy euh, moom sayyidina Abdallah ibn yaramam euh, six mois waaye waxuma la six mois quarante après mooy yaramam nañ kon mu ngi mel ni ku ñu dencoon démb comme ni koy maam ni saaq waxe sànq jële ko ci baay mu jëlub ci ay pa ay guur ay saxaaba bokk ci waa lansar radiyallahu anil jami léegi nag mu des beneen iskal <laughs> parce que imaam al dane dara soppeekuwul ci moom ah fa ida huwa ka yawma wada'tuhu ghayra udunihi fa ja'altuhu fi qabrina laahida léegi mooy beneen iskaal mooy beneen mbir boo xam ne bu jara bu bu mën a indi lënt lënt la ginnaaw lënt lëntu xabru yi nga xam ne kii nee na dama koo suul fii ñoo bokkoon xabru lañ leen boole woon imaam Jaabir ne man dama koo génne def ko fee après sauf que bi inondation am bi ñu di génn ñoo bokk bàmmeel loolu comment ça se lool lool tontu nañ ci imaam alxam xajar tontu na ci rahimahullah léegi mu des beneen mooy euh, li nga xamante ni moo leer <laughs> kene eh, waaw Seydina al imaam at-Tabarani dafa solo comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax ne bi isnaadin sahih an Muhammad ibn al-Munkadir an Jaabir mu jële ci Seydina Muhammad ibn al-Munkadir mu jële Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma mu ne anna abaa qutila yawma Uhud thumma muthilu bihi fajadda'u anfahu wa udhunayhi mooy te loolu waxoon nañ ko fi yàgg nañ ko liñ fi wax Uhud yépp waxoon nañ loolu ñoom ñoom Hind ko dégg liggéeyoon ñoom <laughs> ñoom Hind bi doon daa ko liggéeyoon mooy mais. Eh, Seyna Jaabir ne baayam biñ ko faatee ak Uhud ak ak ñi ñu faat Badar don Uhud keroog ki julli ñi yéeféer yi mustilu mus mastalu béxi dañ koo daggaate dañ koo décapité def ay lacération am seen cër yi di dagg seen cër yi ba ñoom hindi defaroon ci ay caq sax waaw jël nopp ñu bari dajale daal di ciy def ay caq daal di takk <laughs> ba pare di jëlañ fees jën déem a fees euh, xolu Seydina Hamza ngir jël ko euh, sax ko manu koo kii muy yàbbi ko waaw naan jazaynaakum bi yawmi badri wal wal harbu ba'dal harbi zaatu <laughs> min sabri wa ammihi wa ibni xawma waaw shafayta nafsi ah ah shafayta nafsi wa qadayta nadri ah shafayta wahshiyyun alila sadri fa shukru wahshiyyin alayya umri hatta tarimma a'zumi fi qabri li <laughs> Hind doon wax keroog taxaw ci benn xeer di narge jullit ñi yeneen saa am nekk ci montagne jullit ñi leen di narge quoi naan leen al yow daat indi daa yéeme woon quoi radiyallahu anha ñoom ñoo liggéey loolu waaw ñoom ñoo doon biñ paree ñoo doon seen jullit ñi di daggaate seen yaram yi waa léegi yow ah, daggaate nañ ko kii ne keroog bi ma génnee saa baay daay mel ni bés bañ ko suuloon dañ naan waaw mais nam meloon léegi mu ne mais lépp ma foog ba mu def noppam bi danaa waaw nopp bi daa am luñ ci dagg mais daggul lépp <laughs> waaw moo la imaam al-Hafiz ne loolu leer la wa asluhu hadis boobu euh, cosaanam fii Muslim li annahu mahmulun ala annahu qutti'u ba qata'u ba'da udunayhi la jami'ahuma lenn ci nopp yi lañ dagg waaw ñoom lu ñu ne ñaaw rek lañ ko doon defee dañuy ñëw njoos man nañoo njoos benn nopp de jàmbur léegi nopp ba des boobu la lay wax ne loolu lu ca biir Euh, karaw yooyu kese moo soppeeku jeex na <laughs> kon mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam kon dañuy yem nii bii di ñëw insha allahu ta'ala hmm? ñu gis Seydina Usayd ibn al-Hud ibn al-Hudayr wala ibn Hudayr ah, ak mbokkam ma seen karaama ñoom tamit radiyallahu ñe kon ci sangu al ansaar yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim وجعل الجنان العلا مسكنهم ومأواهم والله تعالى أعلم